bari maa ngi lay nuyu maa ngi ci jàmm sama waa ji naa laa dégg <laughs> xam naa ba nga duggee waxoo jaal xaq na mën naa am tase woon fii eh, waaye fa ñu xam nga jota dégg rek maa ngi doon topp sax topp lenn ci sa waxtaan ak eh, sama xarit Rawxaan Kasama eh, ci jamono boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tollee ji bëgg a wuy ci boroomam tam waxoon ni indil leen ma bindukaay ma bindal leen loo xamante ni boo leen ci jàppee doon leen ma mukk sama ginnaaw te saxaaba yi xaajoon ñaar ci gàttal rek xaaj ñaar gi mooy Seydina Omar moom dafa ne woon euh, buñ ko ko indil ndax dafa dafa toll ci ak ak ak jaxasoo ah euh, neen ko waxee muy xëjara googu mu waxoon Seydina Abbas euh, moom itam waxoon ni nañ ko indi ñaari kuréel yooyu rek ñu xaajoo ñi woon nañ ko indi te Seydina Omar jiite woon ko ak ñi woon nañ ko indi say Seydina Abbas euh, jiite woon ko bi xaddi nasar nag loolu la buggoon a binde waaye li wér yor mooy euh, xaadisa bi événement bi am na moom ah, euh, lu am la loolu kenn mënu ko weddi beneen bi itam mooy itam lu kenn mënta weddi mooy yonent bi salaay salaam nga nag ak koo mën di doon bu mën di doon ah su fekkente ni dañoo jël say wax. war a jël say wax ak waxe yonente bi waxe yonente bi la ñuy jël puisque yonente bi mu juum loolu ñun ñëpp dëppoo nañ ci la yonente bi naroon na def moo nekkoon as-sawaab moo nekkoon li wér ndax yonente bi wa maa yantiqu anil hawa du wax lu du wax neen waaye wa maa yaktubu anil hawa du bind neen bexat di nasar ak lu mu a bind du dugg ci secret de Dieu di wax ni li leen bind wala lële waaye loola moo naroon def moom loola moo wéroon loolu mooy naa nga xamante ni moo moo waroon a am dañ ko ko waroon a jox saxaaba yëpp nag war man na leen waaye bépp saxaaba bu man di doon bu man di doon su fekkente ni tey da ngaa ak acte boo xam dafa safaanoo ak li yonente bi wax wala digle say wax dañ koy tegee de côté puisque yàlla yónni wala yonente bi la yàlla yónni loolu moom dañ ko war a bàyyi xel saxaaba yëpp nag ñoo am ay wàccuwaay ci lislaam mais ci xaadisa bi Mouhamed Bari maa ngi lay dëggal effectivement xaadisa bi am na te itam euh, loolu yonent bi salaay salaam waxoon euh, gis nga biñ ko defut dañ koo gis de ah maa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di maanaam indi leen ma euh, loo xamante ni bu ma leen ko bindalee doo leen réer sama ginnaaw loolu nag kenn du dugg ci nii nag ab maanaam comme ni borom xam yi waxee du ab ponk boo xamante ni da ko waroon indi ci lislaam nëbbu ko bay waaja faatu da ko joxe déedéet moo tax ko ñun duñ dugg sax ci moo tax ma ne ba xat di nasar ak lan la nuroon a bind waaye du nuroon loo xamante ni moom li wér mooy loo xamante ni lu mu waroon a jottali la bàyyi ba waaj a faatu di ko di ko di ko joxe loolu moom du ko mais événement bi moom bu wér la maa ngi loo bu baax nag di nuyu Mouhamed Bari sama xarit Rawxaan ka dama sama xarit ak mbokk yëpp di wax ne groupe bi nga joon nañ ci waaye xam ngeen xar-xar yeeg yooyu rek jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki àdduna xadis maa ngi leen ziyaare bu baax sëñ sëñ bi maa ngi leen nuyu di ziyaare sëñ xat fàkk mi doon wax ci vocal bi xam naa xadis xadisu raziyati yawmil xamis bi xadis bu kii la maanaam ni ko sayidna abdullah ibnu abbas doon jottale nga xam ne bu koy jottali day jooye jooye jooy ba ay kii sikki moom tooy ak rongañ man dama jàpp ne xadis la boo xamante ne wala xew-xew la boo xamante ne bokk na ci li indil jullit ñi xaajaloo bi ñu nekkee tey bokk na ci li indi jullit ñi euh, étape bi ñu toll tey ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun dañoo gëm ne moom maasum la loolu umma bi yëpp gëm nañ ko sunnatan wa waaye nag chia yi ñoom après dañoo ut seeni maasum mooy fukk ak ñaari seen fukk ak ñaari imam yooyu dañ koo wax mu leer ñoom ragaluñ ci kenn ne ñii ay maasum lañ mais sunna dañoo wax ne ñoom yonent bi kese mooy maasum loolu théoriquement mais ci pratique bi dañoo am yeneen maasum yoo xamante ne ñoom tuddewuñ leen maasum waaye muamalatul maasum la ñuy jëflanteeg ñoom jëflante maasum la ñuy jëflanteeg ñoom mooy saxaaba yi maa ada sayidna ali ak ñi ci àndoon ak moom Seydina Ababacar Seydina Ababacar Seydina ki ñoom moom ay muamalatu maasum la ñuy jëflanteeg ñoom ba nga xamante ne finalement kenn ci ñoom bu yonentu waxee moom mu wax lu wuuteeg li yonentu wax dañuy topp la kooku wax bàyyi la yonentu wax te loolu mu nekk mbir moo xamante ne njuumte gënu koo rëy ndax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam kenn gënu koo kawe ci xeet bi kon waxam itam kenn waxu keneen waru koo gën a kawe waxam waxu keneen war koo gën a nekk sabab mais lil asafi shadid booy xool shuraax yi téere yi sharxa xadis bi léeg-léeg da ngay bëgg a jooy da ngay laaj ñi est-ce que est-ce que bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni woon ñoom wala Seydina Omar la yàlla yónni woon parce que da gis ñoo xamante ne jaxareel nañ lay wax ne li Seydina Omar wax moom mooy sabab finalement yonent moom li mu wax la mooy xiimaay wax ji kon da gis ñoo xamante ne finalement dañ naan la Seydina Omar dafa yërëmoon yonent parce que étape bi mu nekkoon dafa métti donc la Seydina Omar wax noonu loolu la waroon a topp kon ana falaa wa rabbika laa yuminuuna xataa yuxakkimuka fi ma shajara baynahum ana ana ana yeneen aaya wa maa yeneen yaakaar naa daal chia eh, ñoom biñ gisee hadis bi dañ ne Seydina Omar wuute naa digalu kon nekk na leneen lu dul jullit wal iyaazu billah te loolu tamit nekk njuumte lu rëy sunna bi ñu gisee xadis bi pour défendre Seydina Omar dañ ne yonentu moo juum Seydina Omar moo am dëgg waliyaasu billah te léegi loolu nekk njuumte lu wala mu mën a nekk sax ridda maanaam mën a génnee nit ci lislaam parce que juumloo yonentu pour benn maxluq ci biir xeet wi moom mën na génnee nit ci lislaam Seydina Omar duut ne moom mooy lislaam dafa ñëw tuub dugg ci lislaam yonentu bi alayhi salaatu wasalaam moom mooy lislaam lislaam mën naa am bu Seydina Omar amut waaye lislaam mënta am bu yonentu amul léegi lañ waroon a def pour que ñi am wasatiya wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan pour taxqiq wasatiya boobu man dama jàpp ni lañ waroon def mooy nañ wax chia yi ne leen na ngeen bàyyi di takfir Seydina Omar ci ne wuute na ak li yonentu waxoon ñi indi pour mu bind yeggut ci xaddu takfir aw awlaa la njuumte la ku nekk day juum kullu bnu aadama xataawun wa xayrul xataa'ina tawaabuun yéen sunna na ngeen bàyyi di sos ay waxu lay naan Seydina Omar moo am dëgg di jumloo yonentu parce que loolu mën na leen a yóbbu ci ridda yonentu moo am dëgg la mu waxoon loolu lañu waxoon na def Seydina Omar juub na yàlla na ko yàlla jéggal afallahu amma salaf innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat am na yeneen xasanaat yu mën a effacé bi waaye lii njuumte la ñu nangu ne njuumte la waaye non ñoom jàpp nañ ne buñ ne Seydina Omar juum na rek dañoo may chia benn buntu porox ndoolu buñ mën a taksiire Seydina Omar wala dañoo may ci fu mën a laale saxaaba yi te saxaaba yi ñoom pour ñoom ci maqaama taqdis lañ toll ñoo raw sax yonentu yeeg an bi an bi yaaw yeeg rusul yi te loolu musiba gën a koo rëy kanta li yonentu bëggoon a bind man dama jàpp ne euh, xëy na comme ni ko suñu xat saaka waxee duñ dugg dans le secret de wax ne lii la waroon bind parce que waaye nag am na ay alaamaat ak ay ishaaraat xam nga léeg-léeg wax nit ki mën na ci euh, xel météo kii leen bëgg wax lu mu doon démb wax naa ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa taxaw deux mois avant ci xadiru xum mu ne taraktu fiikum maa in tamassaktum bihima lan tadillu baadi bàyyee naa leen loo xam ne bu ngeen ci jàppee du ngeen réer sama ginnaaw xam nga baati lan tadillu ñëw na ci yeneen riwaaya lan taxtalifu ci yeneen riwaaya lan taxliku nangam ak nangam waaye baatu lan tadillu baatu bi moom mooy euh, moom mooy le mot ci jumla bi léegi ñu ne ko ñaar yooyu mu daal di ne kitaaballahi wa itrati wala kitaaballahi wa ahla bayti téere yàlla bi ak sama njaboot gi ña fa nekkoon yëpp déggoon nañ loolu y compris Seydina Omar am na ci yeneen riwaay yoo xam ne moom ci boppam moom moo njëkk a ñëw ne Seydina Ali baxin baxin yabna abi talib asbaxta mawlaaya wa mawla kulli muminin bi yonentu waxee ne man kuntu mawlaahu fa hada aliyun mawlaa léegi après deux mois bu ñëwaatee ne indil leen ma ma bindal leen loo xam ne lan tadillu baadahu wala lan taxtalifu baadahu automatiquement azzakiyu azzakiyu ku xeewu dina xam ne lii am na rapport ak la mu waxoon deux mois avant parce que les mêmes mots la utiliser xëy na la mu waxoon noonu wii chafawiyan moom la bëgg a bind kitaabiyan pour taqrir ko pour que bu fi jugee mu nekk texte boo xamante ne nii kenn du ko mën a falsifier léegi comprenant cela lu tax ma wax loolu mooy da xool ci jawaab bi ñu joxee mooy xasbuna kitaabullah tu fële dafa waxoon kitaaballahi wa itrati fii ñii ne ko xasbuna kitaabullah xam nañ li nga bëgg a bind li nga bëgg a bind ñaar rek la da ngaa bëgg a wax ne bàyyee nga ñu téere yàlla bi ak sa njaboot gi téere yàlla bi doy nañu sa njaboot gi nañ xaar nañ xaar ba ci kanam xasbuna kitaabullah lii la maanaam boo boo boo boo boo defee itibaar sabru xadis yi dajale leen di nga gis ne natiye bi moo ciy génnee taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu baadi kitaab allahi wa itrati iituuni bi kitaabin aktub lakum ma lan tadillu baadahu ñi ne ko xasbuna kitaabullah bàyyee naa leen loo xam ne du ngeen réer sama ginnaaw téere yàlla beeg sama njaboot indil leen moom ma bindal leen loo xam ne du ngeen réer sama ginnaaw ñu ko téere yàlla bi doy nañu xam nañ la nga bëgg a bind sa njaboot nga ci bëgg a teg waaye nañ xaar ba ci kanam léegi léegi ñoom xam nañ ne xam nañ ne ñi nga xamante ne ñooy sharh hadis yi comprendre nañ lii bu baax a baax ñu ci bëri ci ñoom waaye dañuy tay taylu mais ni ñu ko comprendre wul naan waaw xëy xëy na leneen la bëggoon bind xëy na nangam li lay wan ne comprendre nañ ko mooy après hadis yi nga xamante ne indi nañ ko fent ko teg mooy hadis yi wax ne yonent bi wax na sayyidatuna Aïcha ne ko indil ma kayit nga ool ma say sa bàppa ak sa frère ma bindal leen loo xamante ne kenn du ñëw seen ginnaaw di xëccoo xilaafa gi ak ñoom kon kay xam nañ ne yonentu ba mu nekkee ci lalu de la mu bëggoon a bind maanaam dernière mission bi mooy la nga xamante ne mooy wutalam parce que yonentu bu nekk yonentu bu nekk du bàyyi dara loo xamante ne xeetam war nañ koo am wala war nañ koo xam lu dul ne jubal na leen ci te dafa bokk ci wazifa yonentu bu nekk buy dem mu bàyyi koo xamante ne moom mooy continuer mission am yonentu yàlla Ibrahim yonentu yàlla Moussa yonentu yàlla nangam et ñi nga xamante ne amuñu woon ñu leen wuutal maanaam amuñu woon ñu leen wuutu ci seeni xeet wuutu gu mat sax mm. junj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad sàkkantumaa nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi gisoon na li nga xamante ne moo commencé woon na xew ginnaaw fatxu Makka ci tulaqaaw yi tuuboon tulaqaaw yi ñëw nañ am nañ ay affaire yu ñu daan def Medina ak naafiq yi nekkoon foofu ñoom tamit kon il faut mu ut lum takkee xeet wi utal leen benn njiit bu ko defut rek wuute mën naa am def na ay isaaraat yu bëree bëri def na ay junj yu bëree bëri ci hadis yi génn yàlla rek a xam ñaata hadis lañ nëbbu ñaa yàlla rek a xam ñaata hadis lañ euh, fatt ba kiiyut ba fësul waaye hadis yi jot fës rek joxe na ay isaaraat yu bëree bëree bëri waaye loolu noonu yëpp après jël nañ ko tegee de côté Seydina Abubakar bu ñu lay wax ci imaamatam dañ naan la yonent bi jiital na ko mu julli kon comme yonent bi jiital na ko mu julli moom moo war a jiite nit ñi kon ne mooy liñ bëgg wax foofu mooy ne kon bi fal na ko te ñoom ñooy ëlbatiku ne la yonent bi falul kenn kon lu tax mu ne lu tax ngeen di istidlaaloo ne yonent bi jiital na ko mu julli liñ lay wax mooy yonent bi wax na ne nañ ko indil kayit mu bindal Seydina Abubakar ba pare ñoom ñooy ëlbatiku ne la yonent bi falul kenn kon lu tax ñu naan nañ yonent bi ne na nañ indi kayit mu fal Seydina Abubakar kon bëggoon naa fal léegi lu tax ñi tere ko lu tax ñu tere ko ne ko xasbuna kitaabullah maanaam xasbuna kitaabullahi ki ko wax noonu ak ku mu mënti doon xam na la yonentu bëggoon a bind moom wala njortu na xam a bind parce que xam na ne am na rapport ak kitaabullahi wa itrati bale wala kitaabullahi wa sunnati wala kitaabullahi ak wa ahla ak nu ñu tuddee xam na ne am na rapport parce que les mêmes mots la yonentu utilisé waaye lii nii yëpp xel wi dañ ko waroon a jël bi suhula yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy maasum bi bëgg na nangam tarku aw laa am na kenn muccul ci njuumte juum nañ def nañ lu wuteeg li yonentu digle woon yàlla na leen yàlla jéggal seen njuumte yooyu te yàlla lañ yàlla fay seeni yiw moom yonentu bi sallallahu alayhi yàlla nañu jéggal ci wuute gi ñu wuuteeg moom waaye nañ nangu waaqe ak ne problème yi am njuumte yi ak réeroo beeg xëccoo beeg xiiroo ngaayoo bi li ko indi mooy bëgg far ci ginnaaw keneen wala si yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ko defee rek nekk ci jàmm waaye bu ci ay jógee indi hadisu raziya ñu ne dañoo saaga Seydina Omar dañoo saaga saxaaba yi ñun buñ jógee indi hadisu raziya di gottee yonent bi di tuutal yonent bi di ekkati keneen finalement kan mooy yonent ci xeet bi ngay laaj Seydina Ali bu fekkee ne moom moo waroon nekk xalifa yonent bi matee na ko ci lépp lenn na rek lenna rek ngay wax mooy ne agem parce que ñee ñoo ko magoon bi yonent di génn àdduna 30 ans la amoon ñee ñu ci woon ay 60 ans wala 50 et quelques mais âge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firndeel nañu ne la valeur d'un être humain ne se limite pas par le nombre des âges wala na sa na sa na sa nombre âge bi du déterminer valeur bi parce que fal na Seydina Ousama ibn Zayd te boobu mu ngi nekk xale bu ndaw te boole na ñoom Seydina Abubakar ak ñoom Seydina Omar ci jeexu Ousama te loolu noonu yëpp tamit ay xawaadi la maanaam ay ay ay kii la ay ishaaraat la yu lay wan yonent bi bëggoon na leen na sori le Médina pour que xëccoo bi am ci xilaafatu ali ginnaaw gi mu bañ a am moo tax mu jeysu jeysu usaama mu dugal leen ci biir pour ñu dem ginnaaw gi li ci am am na afallahu amma salaf yàlla na leen ko yàlla jéggal waaye loolu noonu yëpp yonent bi ay isharaat la doon joxe taarixul lu bëree bëri lëntal nañ ko ci te yenn lëntal yi amdan lañ ko def luñ tay la ñu ko bindee ñoom ñoo ko tay bindee ko noonu ñi ko rapporté ñoo ko tay rapporté ko noonu te fa mu jugee mooy buur yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ginnaaw gi te yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne halakatu ummati ala yaday xilmatin min quraish te xadis bi mu ci buxaari alkandeeg sama xeet ci loxo ay xale yu bokk ci quraish la marwan ibnul hakam ne ko laanatullahi alayhim xilma abu hurayrata ne ko in shitu la samaytuhum bu ma bëggee léegi dinaa leen tudd ne diw ak diw banu fulaan wa bani fulaan ñooñu noonu banu fulaan ak banu fulaan boobu bi ñu nekkee ci kaw nguur gi ci lañ changé waqaa yi ci lañ dëpp ñiñ bëgg a dëpp ci lañ ekkati ñiñ bëgg a ekkati fent ay xadis manaqib suufeel këñ bëgg a suufeel yóbbu baayam safara yóbbu ay njabootam yi këñ ci mën a posone ñu posone ko këñ ci mënti posone ñu dagg baatam di ko futbalee yóbbu waaye jur yonentu safara ba ngay gis ne am na yeneen yonentu yu am ci xel yu ko dut yonentu bi alayhi salaatu ngay dégg ñu naan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom seytaane daf koy sonal bu ko waaye am ne moom fu mu jublu sax seytaane dafa jublu moom seytaane da ko ragal nangam ak nangam ay politique yoo xamante ne finalement du n'importe quoi yàlla amul ku weesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla ñu jàpp ko te xam ne ngëneel li mu am daf koo am ngir ñu dafa ànd ak yonent waaye amul ko bi nafsihi ngëneel gi duwul ngëneelam moom hmm. parce que bu doon moom ak moom kese lawla rahmatullahi wala xaw ma lawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan fadlullahi wa rahmatuhu boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu taxutoon nag yonent bi kenn ci ñoom du baax Seydina Ali du baax Seydina Abubakar du baax Seydina Omar du baax bu taxutoon yonent bi lañ ànd ak yonent bi moo tax ñi baax kon ñu xam ne al fadlu dafay dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye duwul ñoom bi na bi anfusihim maa ngi jéggalu ci guddal bi salaamaaleykum wa rahmatullah